looy mbóot yi nga xamante ne nii mbóotu laa ilaha illa ah, ak li nga xamante ne nii kiy tàmbale ñoom sëriñu suufi yi radiyallahu anhum dañuy bëgg di ko soññ taalibe bi te di ko digal muy labal ay ay ay ay ay kàddoom ay sikkaram ah, ci laa ilaha illa laa ilaha illa bu demee nag ki nga xam ne yàgg na moom ba sori muy bari li nga xam ne mooy allah waaye tekkiwul ne par exemple ku dem ba sori moom léegi da bàyyi laa ilaha laa nekk ci allah kese déedéet waaw mooy da koy gën a bari waaye du benn boo ci génn ci moom mu ne nag wa afdalul aqwaali li nga xam ne moo gën ci wax yi fil maraami ci ñuy sàkku ah façon wax yépp lañ ciy sàkku la ca gën mooy kalimata shahaadati islaam mooy ñaari kàdduy seede yi nga xam ne mooy dugal jaam bi ci lislaam ku bëgg a dugg ci lislaam ne woon leneen lu muy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa ñaari kàddu yooyu ñoo gën lu ñépp wax waaw moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam doon wax naan afdalu maa qultu ana wannabiyuuna ba qabli laa ilaha illa mu ne li nga xam ne moo gën li nga xam ne moom laa wax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ak yonent yi nga xam ne ñoo ma jiitu woon mooy lan mooy laa ilaha illa allah allahu akbar mooy li gën rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te nag rasul mooy laa ilaha illa allah borom bi du ko nangul kenn fokk nga boole ci muhammadun sayyiduna rasulullah mooy fokk nga boole ci sayyidina rasulillah abduhu wa rasuluhu borom bi moo dul nangul kenn moo tax ci alquran yu bari mu naan man man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah naan bu ngeen bëggee li ma mujjee wax dem nekk ngeen ñu sopp borom bi tabaaraka wa taala nañ la nee leen nañ la topp nda yow nan ma topp yow rasulullah nee leen topp leen ma bu ngeen koy def borom bi di leen bëgg waaw ku wuteeg yonent bi borom bi daal di lay alal waaw boo faatoo ci noonu xanaa mu repêché la laata ngay faat waaye boo faatoo ci noonu foo jaar alkande dina la dal kenn manu ci dara waaw kon nag affaire baa ngi noonu affaire baa ngi noonu le borom bi kon loolu la du nangu benn laa ilaha illa bu àndul ak muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi ndax loolu xam nga laa ilaha illallah <laughs> yéeféer bi nga xam ne gëmul yàlla moom mooy doy ci moom buy dugg ci lislaam ñu ne ko waxal laa ilaha illallah kese ndax moom bu waxee loolu de toute façon ba nga ko waxee comme nga gëmul ne yàlla am na ay xërëm la gëmoon wala da doon bokkaaleeg leneen mu gëm ne yonent bii lislaam bii yonent bii ñuy di woote mu ñëw ba nangul ko ne laa ilaha illa moo tax ci yu bari yonent bi alei satu salaam doon yem ci yooyu le waaye nag ah bu dee chrétien la wala yahud kenn du ko nangul laa ilaha illa allah kese parce que comme ñoom dañ ko doon wax naan ñoom gëm nañ laa ilaha illa parce que ay yonent tamit religion seen euh, diine yi nekk gi ñuy wootewu yonent la boo xam ne yàllaa ko yónni woon nangu nañ ne yàlla kenn la waaye dañ koy bokkaale wa qaalatil yahuudu Uzayr ibn Allah wa alhamdulillah wa qaalatil nasaara al-masiih ibn Allah yahuud yaa ngi naan Seydina Uzayr alayhi salaam wal iyaadu billah doomu yàlla la malgré yi naan laa ilaaha illallah ñoom ñu ngi naan kee doomu yàlla la chrétiens yi nee nañ yàlla kenn la waaye teewul ñu ngi naan lan <laughs> Seydina Isa alayhi salaam doomu yàlla la moo tax ñooñu moo tax yonent bi alayhi salaam wax ci xadis bi nga xam ne moo nekk Sahih imaamul Buxaari ak Sahih imaamu Muslim mooy xadis Seydina Ubaadatu ibnu Saamiti radiyallahu ta'ala anhu ndongala woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaam nee na man qaala ashhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wabnu amatihi wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruhun minhu wa anna aljannata haqq wa anna annaara haqq adxalahu allahu min ayyi abwaabi aljannati samaaniyati shaa waaw mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam nee na Seydina Ubaada radiyallahu anhu nee na képp ko seede këne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla moom dong te amul boo luñ koy bokkaaleel te seydinaa muhammad alayhi salaatu jaamam la te ndawam la te seydinaa isa ibnu ah, ibnu maryama abdullahi jaamu yàlla la loolu c'est adressé pour chrétiens yi ñoo fokk ñu nangu lii waaw mooy fekk ñu ngi naan gëm nañu l'islam waaye seydinaa isa quand même yàlla la kooku du jullit waaw voilà kon wabnu amati te doomu jaamam bu jigéen ba la jaamu jigéenu borom bi waaw jaam bu jigéen bu borom bi muy sayyidatu Maryam wa kalimatu takkan doom la alqaaha moom la sànni ilaa Maryam nañ comme leeralew te suuratu Maryam alayhi salaam waaw wa ruuxun minhu ruux la gu yàlla wal ci moom bu jógee ci borom bi moom la wal moom moom sayyidina Isa waaye mu gën ne aljana dëgg la safara dëgg la kooku borom bi dina ko dugal ci juróom-ñetti buntu aljana yi bu ko ci soob waaw kon lool mooy li gën lu nit wax waaw mooy kalimatu laa ilaha illa kon moo tax sëriñ bi wax loola mooy kalimata shahaadatil islaami waaw laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu mu ne fa kullu man zakaraha mutaqida mu ne fa kullu man képp koo xam ne zakaraha sikkar na te tudd baat bii di laa ilaha illa allah shahaada ñaari baati seede yi dugal nit ci lislaam amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam jaamam la te ndawam la mu ne képp ko wax lool tudd ko moo taqidan mu nekk xaalam nekk aji fas madmuunaha la mu làmboo que yàlla képp la ñuy jaam waaw ah, jaamuwuñ mbindeef jaamuwuñ keneen ndigalu yàlla yi bu taxawee amul ku ñuy jaral ñu bàyyi ndigalu yàlla yi ndax kooku ak kooku mu man di doon tere yàlla yi bu taxawee kenn du tax ñu def ko ak kooku man di doon loolu mooy laa ilaha illa allah te moom dom moo yelloo ñu jaamu ko te seydinaa muhammad alayhi salaatu wasallam niñ koy jaamoo mooy buntu bi yàlla bi nga xam ne bu ñu bëggee xam ne ñuy jaamoo yàlla dañuy sóobu ci alquran ak sunna waaw xam nan la ko doon defe te di ko defe moom ni mu ko jàngale sinon ku ko defewul lool te yàlla tax boroom bi du ci nangu dara waaw mu ne ku ko wax gëm fas la mu làmboo moom baat boo ñaari baat yoo yële laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi waaw loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko mu ne comme ni mu nekkee ci saxi saxi euh, al imaamu muslim naka noonu sëriñam imaamu ahmad rahmatullah alayhi ta daal dina koy solo rahmatullah alayhima yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ci benn nettali la woon ci <clears throat> bañ demee benn xare Tabuk seen seen yóbbal yu wàññeeku amatuñ luñ yóbbal wala mu metti lool ba Seydina Umar radiyallahu anhu waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ah nañ dajale nit ñi tee ngaa leen a digal ñu di ñu dajale liñ ar yor ci ay kii nga nga ñaan ci daal ay lekk ak naan nga ñaan ci li muy tuuti tuuti yàlla def ci baraka ñu def ko ñu damu mu bari mu ñaanal mu ñaan ci lépp mu bari mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa inni rasul wa anni rasulullah wa sallam laa yalqa allaha bihima abdun ghayra shaakin fihima illa daxala aljanna maa ngi seede ne an laa ilaa amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah ku dul yàlla wa an nii taman rasulullah rasulullah ndaw yàlla laa man sayyidina muhammad alayhi salaam mu ne laa yalqaa du dajee allah borom bi bihimaa ci ñaari kàddu yi abdun benn jaam ghayra shakkin ta sikki sàkkawu ji de moo tax mu ne mutaqidan magmunaha moo tax sëriñ bi wax noo lële radiyallahu anhu te sàkk sikki sàkkawoo ca la mu ah lamb ci baat baat yoo yële nga fas ko gëme illaa lu daxalal janna kooku lay dugg aljana hadis yu bare baree bari yoo xamante ne nii yuy ware loolu le bii ñu ci wax rek doy na wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika a izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin